a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du suuratu rahmaan loxo bii la bii lañuy lekk kon ñu ngi woon kon kon li ñuy jëlaat foofu comme quoi loo lii lan la zawata afnaan waaw hmm. zawata afnaan aw ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim kon mu ne hmm. yow yoroo saar hein yoroo saar boo ko buggee jël fi waaw walla naa ko walla hmm. zawata afnaan zawata afnan noonu naa sama téléphone bi sax hmm. Hmm? mu ne kon zawata afnan hmm. waaye dell mu kon ndax dana waxoon ci kanam mu ne fii fiihima euh, waliman xaafa maqaama rabbihi jannataan mu ne ñeel na ñi nga xam ne ñoo ragal seen taxawaay bi ñuy taxaw seen kanamu boroom ngir mu àtte leen mm-hmm. di ko suuraale mm-hmm. ci seen yi ñuy def ak yi ñuy wax ragal yàlla tax mu ne ñooñu dinañu am jannataani ñaari aljanna mm-hmm. léegi nag mu ne fa bi ay ala rabbikuma tukazziban foo côté boobu moom foog naa gisoon nañ ko mais nañ ko boole comme que voilà mu ne zawaata funaan ajjana jooju day am façon eh, fruit ya fa am yu ci nekk day nekk ay ñaari ñaari pàcc zawata kon afnaan mu ne fa bi ay yaalaa yi mooy fooyteef ya fa nekk day am ay façon yu bari ci fànn yu bari xeetu par exemple banaana yi ay xeet yu bari ya ci yam nga gis fruit sàngam xeet yu bari lool la naan zawata afnaan kon mu ne fa bi ay alaa'i rabbikuma tukadhibaan mu ne an ana ban ci seen xéewalu boroom yi ginnaaw lii mu leen wax tukadhibaani yii mu leen décriiral ana ci seen xéewalu boroom yéen nit ak jinne tukazzibaani ngeen di weddi mu ne fiihimaa aynaani tajriyaan mu ne am na ci biir àjjana joo jële aynaani ñaari bëti ndox source d'eau yoo xam ne tajriyaan yi dañuy daw mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yi yéen ak jinne ngeen di weddi hmm, hmm? mu ne kon ana ban ci seen xéewalu boroom yi yéen nit ak jinne tukazzibaan yi ngeen di weddi mu ne fiihima am na ca ñaari àjjana yoo yele min kulli faakihatin zawjaan mu ne am na façon fooytéef yi muy façon fruit yi boo ci gis rekk am na ñaari ñaari ñaari ñaari façon zawjaan mu ne fa bi ay alaa i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yu nga xam ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha li alxuraan ne bu ngeen jéemoon di bu ngeen jéemoon di sëggal nga bu ngeen jéemoon di compter xéewalu seen boroom yi du ngeen ko pekk yéen nit ak jinne fii mu ne ku naroon xëy def bilan ne man léegi xëy ba guddi jot nga ne léegi nag damay def journée bi rek damay xool xéewal yi ma yàlla defal xaaral ma toog daldi daldi koy compter ñaata la loolu manoo ko ndax nooyi boo nooyi rek nooyi nga nooyi yëpp xamoo leen te loolu lépp xéewalu yàlla la bu dee julli ni ngay xëy gëm yàlla te weddi woo ko laata journée biy jeex wala xëyewoo noonu rek loolu xéewalu yàlla la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na doon na wax ci benn xadiis mu naan nit ki day xëy weddi yàlla bu bu ngoontee gëm bu xëyee weddi moom daal noonu lay deme ah, hmm. ndax moom hmm. diineem mu ngi koy poñatu àddina la koy jënde hmm, mooy daal diineem daal fekk amul natt bu taxaw ci ah, kanamam moom mën na ciy jéem a nekk nii mais bu nattu alal nekkee ci kanamam bon du xool ndax dagan naam ah, waaw <laughs> <laughs> ah, waaw moom daal diineem daal moom dina nangu di def li yàlla wax mm. fekk bu dee ne moom rek a nekk wa benn tentation newul ci kanamam kanamam c'est kooku nag yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya qalil mm. kooku mu ngi jaay diineem mm-hmm. ci loo xam ne poñatu àddina la du dara mm-hmm. lu néew a néew a néew ndax loolu ku ko jënde sa àllaaxira mooy perte nga man baa dunya man baa nuuran bi du jaafa sa yandamu képp koo xamante ne nii dafa jaay ak leer bu waaw waaw képp koo xam ne dangaa yor sa leer hmm. dem weccoo kook lëndëmi keneen waaye hmm. waaye kooku dina xel séefa hmm. rëccu kon xéewalu yàlla yi bu ñu ko doon nat moo tax mu naan mu doon wax waa banu Israël di ko wax ñépp mooy ñépp tamit que dee leen fàttaleku xéewalu yàlla yim leen defal ndax boo koy fàttaleku ci ngay commencer ci ngay gën a bari di ko sant mais bu dee ne yow lu ñu def nga lu la yàlla defal nga foog ni lii nii waroon na ma defal lu ko mooy yow doo sant mukk jamais tout le temps nga ne noo man nag lii moom yow loo am doo gis ne am nañ am nga ñoo tane mm-hmm. moo tax yonent bi alayhi salaam doon wax naan mm-hmm. nañuy nit ki day xool ki nga xam ne moom moo ko tane mm-hmm. buy xool tout le temps ki nga xam ne moom moo ko ëpp ci wàllu àddina yi ndax buy xool ki nga ki nga tane loolu mooy gën a tax ngay gën a sant yàlla mais bu dee tout temps yaa ngi naan yow loo am boo amee salaire u 1000 euros mm-hmm. bon waaye diw moom 2000 euros lay am nga am 2000 euros mais diw moom 10 000 euros jamais yow nga xool ne am na ñoo xam ne ñoom mm. amuñu dara te tayuñu te ñu ngi def liñ man ñu ngi def liñ man amuñ dara mm. nekkul ne dañu ko tey mais ñu ngi def lu ne ñu ngi jéem lu ne mais amuñu li nga am loolu nag booy ngay xool ñi kat booy xool nit ñi ngay xam ne nag buur yàlla tane ma la sooy dinaa ñëwel nii ñëwel nii wiiril hmm. wiiril nga ñëw toog waaw dama nga ñëwal hmm. non nële nële beneen côté bi hmm, ndax booy xool comme li mu benn waaye doon wax keroog <laughs> waa ji mën a moom lu mu yor bi sax ma naan waaye gars yi daal gars yi daal dañ naan France neexul waaye mhm. man daal gis naa ci sama bopp da gaa fekk nag naa nag sama bopp nag ci dëkk <laughs> Ah, ah, ah ñu bari nag kooku wuñ ko doon ñu bari bu ñu amee yi nga am nii di wax nii. non dañuy foog ne sax lii ah, lii du dara. dañu naan lii du dara. di dee deelu tout le temps rek. ndax mu ngi dox moom du ma sa dox ci seen kanam. Mm, c'est ça. ñoom. ñoom tout le temps mooy nag. kooku ni mu gisee moo baax. Mm-hmm. waaw waaw ni mu gisee moo baax. waaye mu ne mu ne mais gis nga lii nii yii yii. <laughs> yii nii eh, saa eh. yii ku koy doon def Sénégal mooy ah. borom barke yi ah, ah. ñoo ko fay def de mm, ya mm. jël sa fuy góor duy ci <laughs> ndawal lu bare nii non <laughs> xool leen nag man gis naa sama bopp nag ci France <laughs> kon meel mm-hmm. mm. mm-hmm. kon nag Uh-huh. xéewal yooyu nag uh-huh. manuñu koo lim manuñu koo compter ah, uh-huh. léegi nag suñu borom ne ana ban ci xéewalu borom bi yooyu nga xam ne sax manu ngeen koo compter manu ngeen koo takk ba di ko lim ba di ko takk ana ban ci yooyu bi di baani ngeen di weddi hmm? voilà kon mu ne muttakiina léegi buñ nee ci àjjana yooyu mu ne muttakiina ala furushin bataa'inuha min istabraqin wa janal jannatayni daan fabi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne nag ña fay dugg biir àjjana muttakiina dañuy sóonu mooy dañuy tëdd façon tëdd boo xam ne mooy doo du ko jaaxaan mm. dangay ngay kii teg sa loxo nii mm. xaw koo samp def mm-hmm. loolu mooy sóono mm. euh, mu ne noonu la ñuy def ala furushin ci ay lal yoo xam ne bata inuha la féete suuf mm-hmm. mooy li nga xam ne bu doon tey suñu lal yi moom lañ naan mooy laal suuf mm-hmm. ministabraxin ci soit bi gën cher mooy àddina bi ndax bu mel ni yow amu fi sax benn façon soie la. boo xam ne bu cher a cher a cher. loolu mooy laal suuf mooy féete mooy mooy mooy ci lal yi moom mooy féete suuf. Hmm. léegi nag ku dee loolu noonu mooy mooy lii féete suuf. waaw li ci lii waaw. lool moom moom nuñ koy xalaat. Hmm. waaw xam nga ne. suñu matériel yëpp yi ci yi ciy laal suuf mooy pied bi nii ginu la lii ma ko gën a valeur mm-hmm. mooy ne gisoo kii bi nii ruu yi bois bee ko gën a valeur mm. léegi yow bu dee kon bois kii moo mel moo nekk ci li gën a cher loo mën a trouver ci àddina bi ci wàllu woowu mm-hmm. lan ngay xalaat kon li yeneen leneen mu ne ñooñ nag ci lal yu mel loolu la ñuy kii mm-hmm. ministre Brakin mooy taxoolal mooy euh, boo seetloo yu bari yoo xamante ne fii ci àddina dafa xaraam biir àjjana xaraam moo tax sàngara xam nooy dégg sàngara dafa xaraam àjjana sàngara xaraamu voilà gisoon nañ ko euh, mu ne ñoom mm. dañuy naan ci loolu te duñ ci màndee te seen xel du ci départ mm, wala hum yunzafun sàngara or or sol or dafa xaraam ci góor mais boo demee àjjana takkaay yooyu xaraamul mm, ah, mooy yii tamit mooy diibaaj diibaaj mm-hmm. façon istabraq yi mooy soie xam nga soie dafa xaraam ci góor góor nag lañ wax pas jigéen mm-hmm. góor dafa xaraam mooy mu sol ko mm-hmm. mais mu yor soie di ko jaay loolu taxul muy wax voilà mooy góor góor guy sol soie loolu dafa xaraam mais bokk na ci yére yi dina rafet yooyu sol àjjana voilà mooy ni yàlla yi moo tax yow gaa yi nekk fii di ci nuur ci sàngareeg yooyu bu dee ne yow mënoo ko muñe dara neel man daal naa ko muñ ma yàlla dencal moo dàq yi nga xam ne boo ko naanee perdre la tête amaane sax ma def loo xam ne ma paree rëcc kon mu ne muttaki'ina ñoom dañuy sóonu ala furushin ci ay lal yoo xam ne bataa'inuha la ca féete suuf ministabrakin ci suwaa bu mel noonu lay mel bu ñu jaxase bu ko jox ko jox lii du lekk lii wax naa doo dégg ministabrakin mu ne wa janal jan na jannatayn loolu mooy ci ya ñuy toog ak ya ñuy fanaan ya ñuy maanaam ya ñuy tëdd ndax àjjana amul amul sax fanaan amul nelaw mm. xam nga nelaw <laughs> axul mawti <laughs> nelaw amul ah. ndax nelaw daa am lu koy waral mooy yow sa organisme moo soxla loolu mais nit ñu bari bu ñu sañoon mm. bu doon mën nañu passer ci bañ a nelaw duñ ko def mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu sañoon seen activité rek lañuy ne mais seen corps moo leen imposer loolu mooy foog ñuy noppalu mm-hmm. te nelaw mm-hmm. mooy rakku dee <laughs> moo tax nelaw amul àjjana amul nelaw amul tamit euh, euh, canicule hmm. canicule amul amul waaw laa tara fiha shamsan wala zamhariran hmm. non seulement canicule amul hmm. mais hiver bu ñu metti yooyu amul non non hmm. seddaay yooyu nga xam ne bu amee gars yi ay moins trente-huit fële ca Canada nday sax yooyu nga xam ne boo koy dégg sax ba nga naan waa ñii ñoom naka lañ fay nekk <laughs> yooyu nag amul kon mu ne kon mu wax côté côté la lal ya moo mel noonu mu ne wajanal jannatayni daan kantaan ak fruit ya nga xam ne ñoo fa nekk garabu àjjana yi fruit ya fa ne mu ne seeni fooyteef daan dafa jege mooy ne fii am na garab yoo xam ne garabu kii nu tudd euh, palmier palmier. waaw ni mu guddee. ni mu guddee mooy boo gisee suñu mbokk sama mbokk joolaa yi. Hmm? ah da nga a waaw. ñoom boo gisee fële ca Casamance par exemple niñ ci yéege mooy fu kawe lañuy yéeg. Hmm, euh, garab yu bari lool la même garabu nu mu tudd gerte tubaab yeeg yooyu foog nga yéeg wala boog nga yor loo ko lonke al alxuraan nag suñu borom ne àjjana lool amu fa mooy ne moom mooy euh, fruit àjjana daan mooy dafa jege nit ki amul yuqamte ko sax ngir jot ko nit bu tëddee boo ko soxlaa garab gi mooy yoo mooy wàcc ba fekk si la xam nga loolu moom xam nga loolu moom ci fiction rek ngay xalaat ne lool ci àddina bii loolu non loolu fiction lay ñëw hmm. loolu mooy ne yow loo soxla yow affaire bi c'est que euh, àddina suñu suñu boroom dafa dafa dafa ak dafa dafa chambouler affaire yi ak alaaxira hmm. mooy biir àjjana yow àddina boo soxlaa dara hmm. yow yaay dañ dañ ngir mais ki dugg àjjana moom li mu soxla. day bi la mooy li soxla mooy ñëw ci moom. waaw waaw. Mm. xam nga tey fii ku xëy bëgg bëggoon dara. Mm. bon bu wóogee ay ay te amul sama kër. Mm-hmm. bon soit ma yónnee am ko ma ko defal. baax na doy na wala ma dolli. tuuti rek yow moom ndox bi ci. Mm. ak waaw yooyu da ngaa bëgg naan. mooy ne fii nii ah xaaral mu naan dafa xaaral may yow li nga soxla yaa koy yaa koy fekki. li ëpp noonu la. wala rek mooy ñu may la ko wala ñu jox la ko àddiya. waaw en tout cas ni muy demee en général li nga soxla yaa koy fekk. alors que nag allah àjjana euh, du loolu allah àjjana. yow li nga soxla. moo lay fekk. wa janal jannatayni daani. Mm-hmm. yow da mu ne kii yu àjjana yi mooy fruit yéeg yooyu daan dafa jege mu ne kon fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazzibaan mu ne ana ana ban ci seen xéewalu boroom yi yéen nit ak ginne ngeen di weddi mu ne fiihinna qaasiraatu tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jaan fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne am na fa qaasiraatu tarfi mooy ñii ñooy urul ay nii lay wax ñoo xam ne mooy seenu bët seenu gis dañuy sab sàdd seenu gis mooy ne ñoom euh, ñoom seen seen jëkkër yi doy na leen mooy du ñu xoolal keneen leneen xam nga problème mu àddina bi li ci mooy surtout jigéen ñi seen ñenn ñi seen ñenn problème mooy diw am na dara pour pourquoi pas man aw ma wala yow sa xarit bi soxnaam si am na dara lan moo tax man utaloo ma lu mel noonu am na ñu ñàkk fay dañoo xam ne loolu rek mën naa tax seen sëy ci ay ngénteel diw la gis nga moos ni mu amee woon maanaa man nag sama ngénte yi damaa bëgg gis nga yow sa mag bi wala sa frère bi ngénteem bi def dafay teraanga man it damaa bëgg sa ta léeg-léeg duñ ci xool sax ndax waa man na ko mën wala même bu dee ne sax moom waajee bokk salaire bu ñuy am est-ce que seeni seeni seeni bëgg-bëgg yam baal ko mm-hmm. ah, <laughs> mooy ne yow est sax est-ce que sax même bu dee ñoo loolu est ñoom ñoo bokk ay ay ay ay ay ndax nit ñi bokk ñuy bëgg-bëgg ah man moom man moom fii bari na nit ñu bari ñoo xam ne ñoom li leen sonal mooy ay besoin yoo xamante ni seen pyramide de besoin day yokk tout le temps te yooyu amul benn njariñ hmm. ndax ñoom iPad bu fi bees bi dañ koo bëgg am hmm. ñu demati ba ci kanam waa euh, waa ji borom marque pomme bi iPhone bi daal di changé indi beneen. xaw ma S6 xaw ma. loolu Galaxy ñëw. Hmm. Euh, mu indi yooyu. yow bu ñëw mu bëgg cee am. jàpp ne farata la mu am ko. Hmm. mais kooku kay xam nga ne ak man mi nga xam ne moom bu ma amee nukki wu mille deux mille mu doy ma sëkk hmm. kooku même muñ bokkee salaire waaye waaye bokkuñu kii <laughs> man boo amee ab deux chevaux ci wàllu oto doy na ma waa ji moom jàpp ne moom Ferrari la war a dawal wala Volkswagen yi waa ji génn yii dóor a génn ah kooku kay xam nga ne maa moom bokku ñuy yitte moo tax ñu bari lii lii liy yàq seen digganteeg yooyu ak seen sëy yi mooy yu ñàkk fayda yooyu ay diw am na lii mooy daaj seen bët ci li seen moroom yi walla seen kii yi di am mm-hmm. suñu boroom nag ne ñi nekk jigéenu àjjana yi ñoom meluñ noonu mm-hmm. mu ne fii hin na nekk na ca biir àjjana yo xaasiraatu tar ñoo xamante ni dañoo dañu gàtt ak mooy dañuy sàdd seen gis yi ñu gàtt ak gis mooy ne ñoom lu dul seen li seen ci leen yàlla booleel kii xooluñu ko voilà mu ne kon fii na mis hun na muy ñoo xam ne nag mooy masuñoo sëy mm-hmm. ak benn góor wala benn jinne masulu sëy ak ñoom ah, mooy ne ñoom ay ay vierge la ñuy doon mooy xurul ay ni ñuy wax léegi mu ne walaa jaan du saagante ni jinne loolu day wane tamit que ne jinne yi mhm. li fa nit ñi am moom la ñuy am ah, mooy ne jinne yi mm. euh, ñoom fii nii mm. ñoom ñoo ma yem ay àtte. ah oui oui mooy dañoo voilà mooy ñi leen di gis moom bariwul mooy ne ñoom dañoo am seen àddina boo xam ne ah, ci suuf fii la du feneen de ah, fii yii la hmm. sauf que hmm. ñoom ci ñun dañu nekk liñ naan aalamul ñoom seen seen kii kumpale ci ñu bari ci nit ñi. Hmm. mooy monde invisible la. ñoom li ëpp ci nit ñi. monde jinne monde malaaka yi ñoo yem ci ñoom. Ah, mooy nañ nit lañ ñoo xam ay mbindeef la ñoo xam ne ñun duñ leen gis innahum innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum suñu boroom wax ci suuratul A'raf ne ñoom jinne yi ne Iblis moom at mooy bokk jinne bi dañ leen di gis yéen nit ñi foo xam ne yéen du ngeen leen gis mooy li ëpp ci nit ñu noonu léegi nag mooy ne ñooñ ci àddina bi ñoo yem ay ay ay àtte moo tax jinne boo seetloo am nga nit ñu bari nag dañoo foog ne jinne moo ëpp pouvoir nit nit. waaw que affaire bi du loolu. Mm. affaire bi sax c'est le contraire. Mm. mooy ne nit. nit doomu aadama. li yàlla def ci moom defu ko ci jinne mm. ndax walaqad karramna bani aadama. suñu boroom moo teral doomu aadama alayhi salaatu salaam ñi gën ci mbindeef yi doomu aadama la du ñooy jinne ah, ah te yonent yi ay mooy yonent jinne amul mm. mooy ñu naan kii yonent ah, yàlla jinne jinne diw non non ndax problème bi mooy comme que suñu borom buy yónni comme que buy yónni mooy ne ñaara fi ne mm. moo tax mu boobu ba léegi fa bi ay ala rabbikuma tukazziban yéen jinne nit ak jinne ñoom lay waxal ñoo fi ne ñoom lay ñoom lay sas di leen wax def leen di leen wax bàyyi leen soit lu dul loolu loolu amul xar yi Ah, suñu àddina bi xar yeeg mbét eh, mbo eh, kii yeeg ginaar yeeg yooyu yooyu amuñu ay naan seen charia ngi non ñoom lenn la mooy ne ñoom ni leen yàlla binde dañuy sant yàlla saa su ne di ko sàbbaal ah, ñoom loolu amul ñu naan leen walla limite yaa ngi limite ñoom lenn rek la nañu ta loolu réflexe eh. voilà loolu la loolu la mooy même seen picc yéeg yëpp dañuy sant dañuy sàbbaal yàlla te ñu ñu bari ci ñun xamuñu na mm, lañu koy defe mm-hmm. téere nag comme que te yàlla dañu fa ñoo xam ne ñooy leeral leeral diine yi mooy ñooñu buñ ci jinne yi imagineel buñ newoon ci jinne yi te nan lañ leen di roy manu la ne mm. alors que comme ñoom dañuy gis mm. ñoom man na ñoo ñoom mm. ñoom man nañoo xo man nañoo gis di copier ci ñun moo tax jinne yi gars yi nag ñu xamul dëgg-dëgg ñoom dañu foog ne ñoom dañu yor pouvoir yoo xamante ni nii mm-hmm. non non non jinne mm-hmm. jinne ëppul ëppul ëppul ëppul pouvoir nit am ah. mm-hmm. ku gëm yàlla moo tax yooyu yi ngay dégg gars yi di tiital noo yow fii jinne diwa fi ne di la non yooyu moom da nga naan waaye yéen <laughs> yéen yéen na yéen leen a feebar ak. dañuy woo jinne ñi. waaw nañ mooy buxaabakat yi. Mm, ndax buxaabakat yi moom. ñoom dañuy nooy ñoom. di leen def dañ leen di def lool. mooy ndax ñoom li alxuraan ne ñoom. Mm. seytaane yi dañuy wax yu seen seen mbokk yi ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. ngir ñuy dàggasante yéen julli ñi. mooy ne loolu nag du dàggasante wax kese. Mm. mooy da gis ne. jinne yi presque ñiy ànd ak jinne yi noonu. côté boobu. Ah, presque yu contraire ak l'islam rek la ñuy def. Ah, waaw waaw c'est ça. ay ndëpp ay tuur ay ay ay jàpp nit fii dugg ko. léegi rey leen ay nag. bu ñuul kuk boo xam ne ci tafes boo xam ne. Eh. sarax ko ay ay ay fukki gumbaat. yu mel noonu ñoom yu mel noonu la def. Hmm. ay ganaar gu xonk boo ah. xamante ni nii. contrairement voilà xam nga l'islam moom bu dee moom lu yomb la. yow te loolu sax du farata. Mhm. tabaski boo ko mënee nga def. waaw waaw boo bëggee bu dee da am bëgg a jëlal lu la neex yàlla moom xeebul dara. man dal ladhi yuqridu llaha qardan hasanan ana kan si kii mooy lebal yàlla lebal goo xam ne bu rafet la. Mhm. bu ko defee bu lay fay mu daal di la koy fulandil. te dina am fay goo xam ne fay gu rëy lay doon gu màgg lay doon mais ñoom nag ñoom dañuy exiger ñoom ñoom yu metti lañ lay wax moo tax wa annahu kaana rijaalun minal insi ya'uduuna bi rijaalin minal jinni fazaaduhum rahaqa moom laa waxoon doon wax ci suuratul jinni ne am na ay góor yoo xam ne dafa bari ba léegi nii ci nit ñi ñoo xam ne buñ masee am problème buñ feebaree au lieu euh, <laughs> au lieu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñaan yàlla. mu mu saafara leen te ñu dem jàpp ci sabab yi dem seeti médecin yeeg yooyu. wala naan ci ngeer yi koy faj ak yooyu ak euh, duñ ko def. seen premier réflexe. mooy naa dem ci sëriñ ba mu mu mu loolu la lu leen dal. ñoom ñoom ñoom médecin la ñu mujjee dem. waaw mu sax ci reen yeeg yooyu la ñuy mujjee def lii ñuy njëkk a def moo ñu dem ci waaj mm. waaw mu seetal leen tuur yeeg soowal leen teral mm. leen piccaawal leen mm. mu ne alxuraan ne dafa am ci nit ñoo xam ne noonu la ñuy def di dem ci jinne yi lu leen dal ñuy dem di làqu ci seen ginnaaw foog ne ñoo leen mën a musal ci problème yi ñu nekk nga dégg ñu naan ay xoola saltige yi rek nga xam ne ñoo dàq expliquer ci kaw suuf daanaka mooy de ñu naan la année sàngam wala at mii ñu jëm nawet bi du baax kii bi du baax bu ngeen bëggee mu baax rey leen nii def leen lii génn leen sarax sàngam waxuñ dëgg ñaata yoon lañ fi wax yu amul ñoom kan moo leen wax sax ñuy prononcé wu ci liy xew mm. ak léegi bëgg def buzz tout le temps mm. bëgg a def buzz tout le temps ndax médias yi ñu naan lay saltige yi nee nañ kilifa gu màgg dina génn àddina mais loolu moom ku mu neex nga wax ko at mi mm. ndax ku nekk ab sëriñam ku màgg la ci moom xam nga yooyu mooy ne yow même nit ku ne yow Sénégal niñ bëree sëriñoos nekk yow nga ne ka ka nga ka nga jàpp sëriñ màggul ci yow. Ah, kooku kay. Ah, xoolal ci ay millions de personnes. Mm. c'est sûr que dina am ku génne àddina. Ah, mm. léegi nag bu génnee àddina mooy mënuñu ko ne waxoo dëgg. ci côté boobu. Mm. ndax yow bu dee yow kii jàppoo ne ku màgg la ci yow màgg na ci ñeneen. moo tax yooyu. ñoom léegi nag suñu borom ne nag dafa am nit ñi ñoo xam ne dañuy dem ci jinne di làqu ci ñoom. bu ñu amee problème. mais fazaduhum raqa rahaqa gaa yi yokku leen ak ràngate kooku mooy ne lañ doon outil contraire ba lañ fay amee ndax ñoom dépendance ngay doon mhm. mooy li kii kii di wax euh, Oustaz Khalil Khalil Lo mhm. hafizahullah mu naan gaa yi daal dafa mel ni ay kii lañu rek mhm. mooy ne ñoom seen misaal ñu ngi mel ni ay bandi yoo xam ne ay agresseur ay bandi yoo xam ne yow seen village ñu nekk ca buntu ca biti dëkk ba mais ñoom comme que saa buñ bëggee dara rek saa buñ toogee ba amatuñ luñ dunde waaw waaw ñu ñëw ñu ñëw ci dëkk bi ngeen jox leen. waaw forcer leen. mooy dañuy accès rek yéen yéen du ñoom duñ def effort ngeen jox leen. Ah, waaw ba léegi. Hmm. yéen gaa yi. waaw ngeen mujj nag yéen. Hmm. ni ngeen di def mooy. ne léegi ni ñuy def nañuy dajale affaire yi. bu bu bës sàngam jotee. wala kii ñu yóbbul leen bala ñoo kii. mu ne gars yi noonu la wax na dëgg. Ah, mooy ne ñoom ah, tuur yeeg yooyu loolu la. le fait que mooy da ngay gis koo xam ne. Oh, booy xoolal kooku. mooy bandi yooyu bu bu gars yi naree yéex. na na mu to ñu toog deux mois gisuñ gaa yi. lu ñuy def mais dañ leen di songu. waaw. Mm-hmm. rab yi it noonu la. boo kiiwee ñu songu la. Ah, boo joxee ñu bàyyiwaat la. waaw ñoom boo joxee. boo regarde boo joxee ñu bala. Mm. joxewul ñu sonn la. Mm. léegi kon mooy loolu la hmm. ñoom ay bandits de grand chemin lañu hmm. léegi nag lool la alxuraan ne ñoom lañ fa doon ut si contraire ndax dépendance la ñuy nekk léegi mooy lu man nañ même buñ ne woon ba xaw faa kii tuuti affaire yi dugg leen ñu woo seen njaboot seen Sénégal hmm. ngeen demal ma jëndal ma lii yóbbul ma ca ca kii ya loolu la waaye c'est ndax ay bandi la ñu kii leen. bu ñu ko def mooy seen yooyu si si daanoo ko dañuy daan mooy foog ñu def ko. ñu dëppal leen ñu door a calme nag. waaw xam nga ne mos ñooñu wérul. waaw waaw. ndax li wolof njaay naan ram moom ram moom du du wér day kii mm. euh, ku ko nan lañ koy waxe jàpp du du wér day jël rab yaa jël congé. waaw bu mujj <laughs> congé boobu nag. wax nañ dëgg de congé la de ñu ñu ngi consommé li ñu leen jotoon a jox. Ah, buy jeex. Mm-hmm. yow bu dee amu ngeen xel gaaw indi laata muy jeex. Mm-hmm. mu duggaat ko. mooy ne yooyu la. mooy tax léegi nag mais loolu kan lay jàpp Iblis waxoon na ñi muy jàpp. Hmm. nee woon na man ñi la gëmul yàlla. ak ñi nga xam ne ñi nga xam ne gëm nañu mais seen gëm dafa des. Hmm, ndax dafa am yoo xam ne l'islam hmm. di ci def da ciy mettre l'accent ñun nag ñu doya dal ko. waaw que. Iblis nag. mooy bàkkaar boo def. bàkkaar bu judd lu def rek. porte d'entrée wu Iblis uh-huh. bu mu fa man a jaar. waaw eh, daanaka protection yi ñu yonent ma ay sànq alxuraan yooyu yëpp duñ ci jëfe dara. Mm-hmm. dañu jàpp ne lii nii non lii moom. lii moom lii moom moom moom. lii lii nii. fa la xëy naa si. non non loolu moom moom waruma faj. Mm-hmm. loolu nga xam ne ku ne gone gi ci biti sax boo ko rombee mu jàngal la ko. non loolu kay loolu doon ma ne sama remède foofu la ne. Ah. ndax dañ koo minimiser. Mm-hmm. jàppuñ ne lii man na ko man may dem ci médecin bi jàpp ne xamul dara naa dem rek ñàkk pexe la. Hmm. mais doo wér. doo wér hmm. kon nag gaa yi. Hmm. nit ak jinne jinne yi nekkul ne ñoo ëpp doole ñooñu ñu mel noonu nag ñoo jàpp ne fii mu ne jinne yi ñoo moom yëf yi. booy wax lu xew rek ñu ne nañ laaj jinne yi ba xam. nañ laaj maamaan yeeg te manuñ dara. maaman maaman manuñ dara dañuy pëndal di sonal nit ñi. léegi nag. mooy ne nag nit ki yow yàlla dafa indi woon charia ngir nga ngir nga libéré wu yonent bi alayhi salaatu dafa ñëw annabiyal ummi yoobu nga xam ne dafa ñëw di ñu jàngal di ñu setal ci bàkkaar yeeg yooyu di ñu tekki ci jëngi chaîne yi ñu gaa yi chaîne ñun moom ñu bàyyi mu tekki ñoo pare ñu duggaat ci chaîne ñaan leen ñaan yi mu def faja ci bu xëyee ak bu ngoontee presque ñi koy def bariwul yooyu nga xam ne moo nekk ci téere yi sunna yi ñëpp xam leen ñu bari dañ koo xeeb non yii azkaaru wal masa lii non non lii moom du kii ñoom daal fokk ñu gisi koo xam ne li mu leen bindal xamuñu sax ban làkk la ñoom ci boppam ne bu dee mën nañoo lire arabe léeg bu duñ ko mën a lire tellement ñàng yi mu def <laughs> <laughs> eh hmm. yow demal nga toogaat ci chaise bi gaawal hmm. ayca ayca ak si hmm. yéegal eh non fii fii fii fii jógal jógal wala wala bii ñu xëccu jógal gaaw gaawal gaawal toogal ci kaw kon mooy ne yooyu jinne yi du du du li gaa yi fooga ah. mm. non non non ñenn nag foog nañ ne ñoom loolu ak ngóor la mm. naan man dama jinne yi lu ma leen digal ñu def <laughs> dangaa foog nañuy def loolu sans contrepartie mooy ne yàqal nañ la sa ah, dund sa sa diine boo moytuwul mm. mooy ah. contrepartie yoo xam ne yu metti lay doon la léeg ay lu ma kii def non lenn la daal yow gëmal yàlla nekk ci mbir mu jeex ah. oh, buur yàlla nag ku ko gëm waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ku ragal yàlla ku ne buur yàlla defal la issue ci loo mën a dugg ak lu mu compliqué léegi yooyu moom duñ la kon mu ne kon wajanal kon euh, euh, ñu ngi woon fanati mu ne fii na qaasiraatu tarfi law lam yatmithunna jigéen ñooñu nga xam ne ñoom dañu gàttal seenu gis dafa gàtt lam yatmithunna insun hmm. kenn du taxaw ci ci yi wàccal qablahum du ji du jiitu wala jaan du càggante mi li nga xam ne mooy jinne hmm. mu ne fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu borom yéen nit ak jinne hmm. ngeen di weddi mu ne ka annahunna al yaquut wal marjaan mu ne jigéen ñooñu nag dañuy mel ni yaquut yi ay façon pierre précieuse la en français foog naa mooy liñ naan hyacinthe yaquut façon marjaan mooy corail corail yi ya mooy ay ay pierre précieuse la ñoo xam ne yu naqare am yaqut mooy yaa mooy mooy yaa hyacinthe bu ma jumul hyacinthe ak kii marjaan mooy corail mooy ne loolu lan la bëgg a wax lool mooy dafa bëgg a wax xam nga mooy ne ci mooy ne jigéen ñooñu noonu euh, mooy ni ñu ni ñu euh, nu mu tuddee mooy loo xamante ni nii day leer naññ day leer nàññ ba même même lii mooy bu bu dara nekkee nii mooy da nga koy da mel da nga koy gis ci ginnaaw tellement ni mu leere day leeral tellement mu ne ñoom noonu loolu la jublu ne dañuy mel ni loolu ka annaw nal yaaquutu wal marjaan mu ne fa bi ay i rabbikuma tukazzibaan lan la waaw kaay kaay kaay léegi loo bëgg voilà mu ne kon ka annahunna dañu mel ni ñoom alyaquutu wal marjaan mu ne fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazzibaan ah, mu ne ana moo yéer même même même même mooy xam nga loolu daa xaw a image inimaginable mooy ne même bu solee bu solee benn yére ni tellement moom ni yaram bi leere day tax yére bi day mel ni yére bi newu ndax ni muy dominer yére waa kaay dangaa bëgg tëdd waa kaay waaw kay mu ne kon fa bi ayi ala i rabbikuma ana ban ci seen xéewalu borom yéen nit ak jinne ngeen di weddi mu ne hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan ana ko ah buur yàlla xéewal yi nga fi wax ni yépp ci àjjana ba nga commencé waliman xaafa maqaama rabbihi jannataan ñi ragal seen seen taxawaay bi ñuy tax keroog seen taxawaay boobu ñuy taxaw war a rendre compte seen kanamu boroom dinañ am ñaari àjjana nga ne dina am àjjana yooyu zawaata afnaan yu bari ay ay branche la ak façon kii lum mu tudd euh, euh, euh, mooy ne keruk neen la presque wa zillin mandud ker la boo xam ne day tàll boo xam fu xamoo fu mu yem ah, ba pare nga teg ci ay naa ni tajriyaan ay bëti ndox yuy daw ñaar ñu am fa faakiha ay fooytéef yoo xam ne du jeex lal yaak yooyu yépp suñu boroom waa lii yépp mu ne hal jazaa'ul ihsaan illa ihsaan est-ce que payug ngëm yàlla du lu dul ñu dugal nit ki àjjana lool la mooy ki gëm yàlla loolu la ko ay faye mooy ngërëmu yàlla googu ndax buur yàlla moo def ngërëmu yàlla ngërëmam ngërëmam ñi nga xam ne ñoo ko gëm rek la koy jox ku ko gëmul moom mën na laa jox lu ne mooy day jox am-am man-man ku ko gëm ak ku ko gëmul day jox tamit les xam-xamu àddina nii da ngay gis koo xam ne ku gëm yàlla ku ko gëmul waaye ngëm yàlla moom du ko jox ku dul loo xam ku dul koo xam ne ak ngërëmam du ko jox ku dul koo xam ne gëmu ko ku dul ku ko gëm la koy jox kon mu ne hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan ñii dañoo mérité li ñoom hal jazaa'u dëgg dëgg payu lu rafet kay mooy lu rafet loolu mooy liñ naan al al jazaa'u min jinsil amal pay gu ne selon li nga liggéey lu mel noonu lañ lay fay semaine avant rek. Mhm. yow xaaral tempête. mooy ngay am comme record. moom ngay góob. ku semé tempête rek xaaral cyclone. Mhm. léegi nag ku semé woon lu baax. Mhm. yow yaay xaar lu baax. moo tax mu ne hal jazaa'ul ihsaani dëgg dëgg ndax hal fii day tekki waa xadd dëgg dëgg jazaa'ul ihsaani payuk lu rafet. illal ihsaan lu rafet la nekk lu lu rafet si lu rafet lay doon moo tax gis nga àddina bi bu yemoon nii nii nii nii moo tax gaa yi dañoo muusul xam nga ñàkk gëm yàlla moom hmm. léeg-léeg ñàkk muusu la hmm. ndax yenn yi sinon yow da ngay gis ne lii ay injustice yu bari dafa am. bu doon ne àddina bi la yëpp yem. waaw ngi noonu de waaw. imagine nit ki nga xam ne deful dara ñu tooñ ko assassiné ko mu jeex. waaw waaw hmm, mais léegi kook moom fan lay fayoo. fayoo seen tribunaux yi ngeen di. tij waa ji vingt ans assorti xaw ma de lan de réclusion xaw ma lan assorti de vingt ans de sûreté xaw ma yooyu ngeen di wax. Hmm. non loolu xam ngeen ne loolu du dara. te sax loolu ay wax la rek tam waa ji toog tuuti ñu ne moom na c'est un c'est un prisonnier modèle après ñu daal di koy baal. Hmm. génne ko liberté conditionnelle. non loolu noonu dafa dëng loolu jubul. ak ñi nga xam dañ leen di rey kenn du gis. Ah. meurtrier bi nag ah, hmm. kenn du leen retrouver mais loolu. ak yenn tooñ nit koo xam ne alalu jàmbur la nangu toog ci di ci dund ba ñooñu génn àddina mu ne fi waa léegi bu doon ne fii la yem ah non non moo tax gars yi tamit bu ñu xalaatoon tuuti war a xam ne ah non lii nag moom am nag foo xam ne dinañ àttewaat affaire bi quoi ndax yii en plus nit ñëpp benn lañ ñun nit ñu tegaral suñu loi yoo xam ne selon dëkk bu réew mu ne ak ni mu ko tëralee ay xalaati boppam te ñun ñépp ñuy benn benn humanité non loolu moom suñu justice yi war nañ ko seetaan moo tax nit ñi waroon a xam ne àtte bi du fii la yem de mm, non du fii mm. moo tax moo tax ku sàcc yëfi jàmbur mm. man moo tax ma waa ji da koo àbboo <laughs> man ah <laughs> du ah, <laughs> la koy delloo te ni la koy delloo moo gën. te day dikk yawmal qiyaam ak affaire bi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee képp koo xam ne dafa sàcc ci comme alal joo xam ne ñu ñépp bokk la. Hmm. nga daal di ciy jël. Hmm. Hmm. lu kenn yëgul. waaw da doon wax ci wàllu comme butin de guerre. ku ñëw sàcc ci. dam loo ci jël te yëguñu la mu ne kooku hmm. bu dekkee yowmal xiyaam day dekkiwaale ak loolu ci doq gi lay ne mooy ne yow ñépp hmm. ku la gis yow xam ne hmm. yow mii mii nga jël moom moomoo pourquoi yow nga ñëw mu ne même bu dee waa ji aw nag la sàccoon nag wi ci loos wi lay ne imagineel ñi nga xam ne ñoom ay conteneur conteneur lañ sàcc ñoom de ndaw loosu doon dinañu ko gàddu de te loolu mooy yow yaa juge sa bopp mm-hmm. yow il suffit nit ñi xool la mm-hmm. yow man xiyaam ñëpp dekki mm-hmm. ñi njëkk ak ñi mujj maam aadama alayhi salaam ki mujj yow yow nit ñi gis la nga yenu ay ay ay ay kuddu ay kuddu or yoo xam ne danga ko doon sàcc ca fa nga doon liggéey laay la ay serviette yoo doon sàcc mooy ne wala alal ju ñëpp bokk bokk waaw yow nga koy nga kiy jël gaa yi yëguñu mm-hmm. moo tax sàcc bi moom dafa muusul moom mm-hmm. dafay dafa àpp ni mu ko àbbee baaxul mm-hmm. te bu koy fay ay ay tuyaabaam la koy fay ay tiyaaba am la koy fay bu jeexalee mm-hmm. ah yonentu Yàlla saa saam nee na mais ba bàkkaar waa ji lañ koy joxa ah. mm-hmm. waa ji moom léegi day décharger wu ay bàkkaaram ci kaw ah, moo tax ñi bokk nañu gën a bari ëpp problème nar ëpp problème mm-hmm. mooy affaire bi dafa proportionnel ak nit ku nekk sa degré de li ngay jiite ak say responsabilité ah, bu dee ne waa ji père de famille la. Mhm. muy tooñ. Mhm. di jël alalu ñoo xamante ne nii mooy ñi mu yilif. Mhm. ci tooñaange kooku ci ñooñu la yem. bu dee chef de quartier la. muy tooñ waa quartier bi. di tëj di tëdd ci budget bi. kooku quartier boobu yépp dafa am ak ñoom problème nga nekk monsieur le maire mu gën a yokk. monsieur le député mu gin a yokk. xalaatal ma nag monsieur le président. monsieur le ministre de l'agriculture wala de l'élevage yow yu bari nga daal di koy def sa poche. wala jox ko say mbokk. yow yaa ngi am problème ñuy waay def ay demandes pour des gens et tout ça là te ne ba kii ñoom ñooy lekk. lépp la waay. mais. Mm. da ngay boobu loolu waaw. eh eh bul jóge fii dégg nga. waaw dégg boo fi jógee rek di ko rëccu. Hmm. ngi def loo seen bopp rek. Ah. sàcc moom rëccul. Hmm. <laughs> man na cee noose fii nag man na cee <laughs> man na cee ah, bu dee sëriñ la sàcc. maa ngi <laughs> dégg gaa yi nettali hmm. naan waa ji. sa sa bon sénégalais yi daa dégg ñu koy nettali ñeen ñi ko wax ñu ne <laughs> waa ji dafa sàcc benn sëriñ sëriñ lañ jox xalifa la woon de nee nañ daal dañ ko waa daa am ko ko sàcc léegi nag taalibe naan laa ilaa kooku kooku alku na sëriñ bi la sàcc <laughs> <laughs> sëriñ bi ñu naan ah déet moom kay foog mu ci loxo moom alkoogul <laughs> ah ore alal ju bari la <laughs> ah déet eh, yow lu ma la wax lu ma la wax gis nga boo wàccaatee boo wàccaatee bàyyi ko rek moom laa indi xaaral rek boo wàccaatee fële ngay dugg fële lañ lay sa loxo la ñuy jël voilà dugal ko sa loxo nga xool <laughs> anamu sa xaaral mu nga ne la gis nga ko mm. du gis nga ko dangaa bëgg ma indi <laughs> kon ba nga wàccaat mm. eh, am mm. andiloo ko bi waaw ah, dama ko jël teg ko ci bu. di ko indi teg bi ma ko tegee foofu ci kii kon ñooñu noonu la dañuy sonal seen bopp. Hmm. ñooñu hal jazaa'ul ihsaan illa ku def lu baax di nga am lu baax jarul ngay ngay ngay sonal sa bopp de. Hmm, buur yàlla moom gëmmul nelaw hmm. nit nag li nga def rek moom ngay am. li mu wax ku def lu baax est ce que payug lu baax nekk lu dul lu baax mooy tamit est ce que payug lu bon dëgg-dëgg payug lu bon lu bon lay doon hmm. wa man ya'mal mithqala dharratin xayran yarahu ku def lu toll ni dara ci lu baax hmm. di nga ko gis hmm. waaye ku def lu toll ni dara ci lu bon di nga ko gis kon mooy ne jarul yàkkamti nit ku ne li ngay def foog ne loolu yow ab atu da ngay ab avantage la booy gañe hmm. ndekete yoo yow yaa ngi dugal sa bopp te yëgoo ko naa ngi dugal sa bopp yëgoo ko ndax bu neexee fii neexaayu àddina bii nga xam ne boo moywul yow li la fi dese est-ce que mat na un an te yëgoo ko hmm. léegi loolu di nga ko jëndee mbugal moo xam ne day sax du jeex hmm. laa bi sii na fiiha ahqaba mu ne safara gaay bu ko duggee ay siècle siècle yu dul jeex lañ fay paase ah, loolu duñ ko jëndee ay ay loo xamante ni man nga koo muñ hmm. amaana sax boo ko ñaanoon nit ki mu mayoon la ko hmm. moo tax hmm. wolof njaay naan euh, euh, mar bu <laughs> <laughs> mooy mar ci àddina bii ku mu tax nga fiy lekk lu xaraam kese di luubal kese bu robinet yu ubbee allaaxira aj allaaxira nga ruus de nga ruus te bu baax kon mu ne hal jazaa'ul ihsaan illal ihsaan est-ce que payuk lu rafet est-ce que nekkul lu dul lu rafet loolu nag loolu nag ngay gis buur yàlla nag loolu du ay jullit rek la koy defal de mooy da ngay gis même ñi gëmul yàlla ñi ñi nga xam ne dañoo def ci kaw suuf loo xam ne dafa xaw a lu baax la quand pour nit ñi en tout cas ci biti nii mm-hmm. mooy loo xam ne mënoo mm-hmm. intention lu man di doom mooy en tout cas jëf ji moom baax na la <laughs> moom mais gis na ñu mel noonu wala ñu def yu am solo mm-hmm. da ngay gis ne buur yàlla nee neenalul seen lool mooy ne même mu dee àllaaxira duñ fa dara àddina bii nii mm-hmm. da gis niñ leen xame mm-hmm. ak ni ñu siiwee ak niñ leen nga gis mbedd yu bari ñu leen koy tuddee ñu leen koy tuddee gars yi buñ ko tuddee ñu naan oh, grand grand grand mm-hmm. ah, way waay jooju waay loolu yàlla ko fay ndax bu bu neexoon yàlla mu def ko comme ñeneen ñi mu mu tomber dans l'oubli mais comme que def na lu mel noonu ah, buur yàlla faye ko loolu ndax xaw na a def hmm. mais nag sauf que kooku problème am mooy alaaxira ndax jëf jooy def te yàlla taxul loolu mooy hmm. problème loolu mooy problème bi kon mu ne hal jazaa'ul ihsaani dëgg-dëgg payug ndax est nekkul payug loo xam ne lu rafet illal na lu dul lu rafet mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban yéen nit ak ci seen ci li nga xamante ne mooy seen xéewalu boroom yéen nit ak jinne tukadibaani moom ngeen di weddi mu ne nag wa min dunihima jannatan léegi waxoon na la àjjana yu njëkk yële wali man xaafa maqaama rabbihi jannatan ki nga xam ne moo ragal taxawaay ba muy taxaw fa kanamu boroomam dina am ñaari àjjana gisoon nañ ko mu ne woon am na ñaari àjjana léegi nag mu ne am na yeneen ñaar wa min dunihima à part ñaar yële yim njëkkoon a wax kooku di am na yeneen ñaari àjjana hmm. jannataani yeneen yeneen ñaar léegi nag ci yooyu nag lay ñëw di la wax bàyyi ko day naan bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko am am am am mu ne kon ah, bàyyi mu ne kon fa bi ayi ala i rabbikuma tukadiban ana kan ana ban ci seen xéewalu boroom yi yéen nit ak jinn ngeen di weddi mu ne nag àjjana yooyu mudhammatan àjjana yoo xam ne ah ñoom dañoo verte verte vert boo xam ne dafa dem bay bay niroog lu ñuul mooy verte fon genre verte foncé boo xam ne yow boo soree nii da ngay foog lii lii dafa dafa ñuul mudhamma mudhammataan mooy loolu mooy vert couleur verte la mais du vert clair ndax bu doon vert clair du mel noonu hmm. bu doon vert clair du mel noonu waaye mooy vert boo xamante ne ni dafa dem ba ba commencé di di di di mel ni luy luy luy luy luy ñuul mu ne ñaar loolu lan lay lan la ci jublu mooy ne bërëb lu àjjana la yoo xam ne c'est tellement luxuriant ba nga xam ne ay garab bi kese la fees il suffit nga gis ko mais da nga naan mooy fii moom moo tax gaa yi bu ñu ko gisee fii dañ naan diw ça c'est c'est paral paradis terrestre eh, yi mel nii fii bu ñu ko wanee ci télé bi nii nga gis ko da ah waa fii moom fii moom xanaa réplique la ndeke du dara réplique fële la ndeke du dara mu ne nag mudhammatan kon ah dañuy ñaari àjjana yooyu noonu lañu mel mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana kan ana ban ci seen xéewalu boroom yéen nit ak jinni ngeen di weddi mu ne ci àjjana yooyu yii nii di yeneen yu bokkul ak ñaar yële yim njëkkoon a wax hmm. mu ne fii fiihimaa am na ci seen biir aynaani naddaaxataan am na ñaari source hmm. yoo xam ne yuy jaillir yoo xam ne foofu lañuy ñuy jóge hmm. yi fa jaillir Ah, ci àjjana yooyu xam nga walla na ay naa ni ñaari source yoo xam ne tajriyaan yi dañuy daw hmm. bii nag mooy fiihimaa ay naa ni naddaaxataan mooy yoo xam dañuy jaillir hmm. nga gis xam nga loolu moom loolu mooy àddina bi ni en général loolu nit du ko moom mooy am réew a koy moom ñu naan les Kilimanjaro wala les les les kii da kii nu mu tudd euh, yu yu yu yu Victoria yi ci yuñ jóge ci montagnes yi di wat di wàcc noonu li muy extraordinaire da naan lii loo xam nga loolu réew mi ko moom Congo mooy ne yooyu nag ngay gis yoo xamante ne yu gën a extraordinaire yooyu yoo xam ne benn nit ko moom mu ne fii ma am na ci ñaari àjjana yooyu fiihima aynaani ñaari bëti ndox yoo xam ne naddaaxataan dañuy dañ fay jayire mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne ana ban ci seen xéewalu borom yéen nit ak jinne ngeen di wedd mu ne fiihima am na ca biir àjjana yoo yële faakihatun wa naxlun wa rummaan léegi nag muy wax côté li jëm ci wàllu yi nga xamante ne moom lañ fay consommer mu ne am na fa faakihatun ay fooyteef wa naxlun ak euh, naxlu mooy garabu tàndarma mooy euh, da ci xaw ma lañ koy wax ma lañ koy woowe sax voilà wa wa rummaan rummaan mooy mooy mooy kii garabu grenade grenade ngeen koy wax la bay maa tàndarma non non dama koo tudd rek fii tàndarma déedéet waaw dama koy wax noonu rek yow xanaa wooroo hein hein xanaa wooroo yow déedéet yow koy wóoroo yow yaay ku lekk lee la kan moo lekk lee voilà ku wóor la lay def ku wóor du lekk waaye bàyyi bàyyi ku wóor kay du lekk yow nga lekk ba xamoo foo féete nga lekk ba xamoo foo féete ne wóor na kon mu ne fii ma am na ca ñaari àjjana yii di faatihatun ay fruits yoo xam ne manoo leen lim wa naxlun ak ay garabu tàndarma wa rumaan ak garabu nu ma wax sax grenade voilà rumaan euh, eh non toogal toogal toogal toogal ah mu ne fa bi ay ala yi anaban ci seen xéewalu borom bi yéen nit ak bi ay alaa rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu borom yéen ñi ko ginne ngeen di weddi mu ne fiihinna am na nag ca àjjana yooyu xayraatun xisaan mooy ay jigéen lañ yoo xam ne xisaan eh, eh, eh, yow mais lan la lan la hmm? lan la ku des bariwul de waaw xaaral ñu xaaral xaaral ñu àggal dégg ñu xaar xaaral tuuti bariwul kii de kii de kii de kii walla garaaw eh. walla garaaw garaaw léegi lan la question hein allez tëdd tëdd tëdd tëdd waa tëdd tëdd am ma buuna ko parce que toute l'année tout ça part on a toujours fait ça ensemble l'année dernière toujours la nuit du heureux on a fait un cadeau à la fraîcheur hein c'est pour faire un cadeau à la fin